cause yi nga xam ne ñoo waraloon hijra bi saxaaba yi radiyallahu taala anhum jóge makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman daldi di waajal di dem madinatul munawwara te loolu lañu war a gis ci suñu jotaay yi insha allahu taala waxoon nañ cause yooyu bokkoon na ci Euh, fitna yi nga xam ne duma yeeg mbugal yi nga xam ne waa Quraysh dañ ko yokkoon ginnaaw bi ñu yégee ne waa Yasrib kat pare nañ ngir génn yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko waaye jaayante nañoo moom ngir xeex ak ñun waa Quraysh waaye tamit gisoon nañ ne bokk na ci cause yooyu yi ko waraloon hijra bi mooy ne l'islam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim pour la première fois am na ñoo xam ne pare nañ ngir accueillir leen seen dëkk waaye daldi leen protéger comme ni nga xam ne noon lañuy ñuy seen bopp seeni soxna waaye ak seeni doom waaye euh, loolu yépp defal leen ay mbokk yoo xam ne ñu ngi foofu bokkoon ci cause yi nga xam ne limoon nañ leen ah, gis nañ ne tamit yonent bi aleyhi salaatu wassalaam joxoon na waxoon saxaabaam yi radiyallahu taala ngéntam googu ndax bi dóor yi baree ñoom dañoo jàmbat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir laaj ko te loolu gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq rahimahullah loolu la waxoon ne bi nga xam ne ci la duma yi metti bim naan wa kaanat qurayshun qad ittahadat man ittaba'ahu min qawmi te quraysh nekkoon na doon persécuté di duma ñi nga xam ne ñoo ko topp moom alayhi salaatu wassalaam gin koo yokk ci ñi nga xam ne ñooy seeni ñoñ di waa quraysh eh, ñoom nag biñ ñëwee yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen wax géntam googu comme ni nga xam ne noonu lañ ko woon waxoon nañ ne gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala moom tuddoon na euh, gént googu am na ci càllalem waxoon naa la ne moom da ko riwaaye woon bi duuni sanadin waaye imaam al buxaari rahimahullah gisoon nañ ne riwaaye woon na ko ci xadiisu ci seydna muusa abu muusa al ash'ari rahimahullahu taala radiyallahu taala anhu waaye wax naa la tamit ne waaye solowaat na ko kom ni mu nekkee ci kitaabu manaqib al manaqib baabu alaamati nubuwa foofu jokkale na xadiis boobu waaye naka noonu imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj daal dinañ koy solo jële ko ci yoonu imaam az-Zuhri mu jële ko ci seydina Urwatu ibn Zubayr radiyallahu taala anhuma mu jële ko ci tàntam moom seydina Urwa an Aishata radiyallahu taala anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yawma idin bi makka xiina dakara eh, bi lilmuslimiin qad uriitu daara hijratikum uriidu sabxatan zaata naxlin bayna laabatayn fa haajara man haajara qibala almadina xiina dakara dalika rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa rajaca ila almadinati man kaana haajara ila ardi alxabashati min almuslimin ah imaam lool noonu lool imaam albuxaari moo ko solo te xadis boobu mooy mu ngi nekk ci kitaabu manaqibul ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum fi muy waxe hijra saxaab yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak saxaabaam yi dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam ci xadis bu gudd boo xam ne fa la nettalee xadisu hijratu rasulillah aleyhi salaatu wasalaam wa saaxibihi abi bakrin siddiq radiyallahu taala anhu wa ardah loolu dinañ ci gën a ñëw buñ ñëw ci partie yonent bi alayhi ci boppam kon imaam al ci yoonu mu jële ko kon xadis bi ci sayyidina sayyidatina Aisha radiyallahu anha mu ne mu ne yonent bi alayhi salatu dafa wax wa ba muy wax yawma idin keroog boo bale mu doon wax bi màkkata mu ngi woon màkkatal mukarrama gàddaayagul woon zaadaha llaahu tashrifan wa takriman di ko wax ñan lil muslimiina jullit ñi neleen lan muy va di dem ci li nga xam ne même xadiis bu sëñ euh, abu muusa al-Ash'ari biñ gisoon ak li imaam ibn isxaaq rahimahullah daal di woon wax kon lan la leen wax mu ne in uriitu ne dëgg-dëgg de wan nañu ma loolu gis nañ ne loolu lan la woon géntu la woon comme ni mu ni ko yeneen riwaaye yi leerale mu ne xat uriitu wan nañ ma même fii it loolu lay wane loolu lay euh, feeñ na fii daay hijratikum seen këru gàddaay yi fa ngeen war a gàddaay yi uriitu wan nañ ma sabxatan muy benn foo xam ne suuf sa dafa am ay xeer yu ñuul yoo xam ne jant bee leen lakk zaata naxlin muy foo xam ne nag dafa am ay garabu tàndarma bay na laa ba tey ni nekk entre ñaari quartier yu mag mu ne bi mu waxee loolu allaa ba mooy alxarra tey euh, comme la saxaabi ba waxoon waat ne wallaahi maa bayna laabatayha afqaru minni bi ko yonent bi alei salatu salaam ne yow mooy saxaabi radiyallahu anhu ba sëyoon ak soxnaam ci weeru koor bëccëgu weeru koor bi mu ñëwee di ko wax yonent bi alei salatu salaam lu mu ko wax ci ay génneel ci kafaara yi wooral mu ne lii ma dal ana lan moo ma ko teg lu dul koor gi saraxeel mu ne maa ngi waat ne amul ci ñaari quartier mooy est ba ouest Madina wala noor ba sud mooy ñaari catu dëkk bi diggante ñaari catu dëkk bi amul ku fi gën a ñàkk que man muy loolu mooy laaba mu ne foo xam ne mu ne kon dafa am tàndarma ay garabu tàndarma moom yaay Aïsha radiyallahu anha mu ne bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee lool fa haajara man haajara qibala madina mu am ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne ba ñu ko déggee ñoom dañoo comprendre ne madina la waxoon naa la ne am na ci yeneen riwaaye comme niñ ko gise woon yoo xam ne moom tudd na alayhi salaatu wassalaam tudd na Yasrib waaye diggante moom ak Hajar la doon kii après nag bi mu leeree mu wax leen lu leer ñenn ñi am na ñoo xam ne même avant loolu lañ demoon ba mu leen ko njëkkee wax lañ dem looloo tax mu ne fa haajara mu daal di gàddaay ila ard e, e, qibalal madina uti dégmal madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam xiina zakara daalika ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuddee loolu ña gàddaay jëm am ñu gàddaay ci saxaaba yi radiyallahu anhum jóge Makka dem Madina mu ne wa rajaa madinati man kaana haajara ila ardi al xabasha min muslimiin bi xabaar bi àggee ci jullit ñi nekk Éthiopie te gàddaayoon fa depuis cinquième année bi ak après ba ñu yëgee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na qad uriitu daara hijratikum uriitu sabxatan zaata naxlin bayna laabatayn bam ne man de wan nañu ma ñu dégg ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam wax loolu seen kër fi ngeen wara a gàddaay te ku wax gàddaay xam na ne du dooy dem di ñëwaat euh, mu ne ca la ñu am ñu jóge foofu Éthiopie Habasha Abyssinie daldi dem Madinatul Munawwara jaar noonu dem Madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi loolu foofu lañ yemoon lii riwaay la boo xam ne bu imaam al ñu gisoon ne jaroon na yokk ko ci ngir gën a feddali yi nga xam ne jotoon nañu ko gis léegi tey suñu laajub tey te ñu laajoon ko bi ñuy jeexal ci jataay bii weesu mooy bi ndigal liy jóge imaam ibn isxaaq raximahullah moom waxoon nañu ne fa xaraju bi nga xamante ne nii ci lañu leen yonent bi alayhi salaatu salaam wax lool waaye da leen a jox ndigal boo fàttale ko dane woon moom alayhi salaatu wassalaam amara rasulullah sallallahu alayhi wasallama asxaabahu min almuhaajirina min qawmi wa man maahu bi makkata min almuslimin bilxuruji ila almadina walhijrati ilayha walluxuuqi bi ixwaanihim min alansaar wa qaala inna allaha azza wa jalla qad jacala lakum ixwaanan wa daaran ta'manuuna biha moom alayhi salaatu wassalaam daleen a joxoon ndigal bi mu demee ba mbir mi leer nag que ne léegi amatul sikk sàkka ne hajar la wala madina wala yamaama mu leer ko ne léegi yasrib la mu jox leen ndigal ne leen génn leen ngeen dem bu leen fi xaarati duma yii di leen dal di leen fitnaal ci seen diine nga xam ne bokkoon na ci sabab yi cause yi taxoon fitna gi nga xam ne moom lañ leen doon fitnaal seen diine waaye waxuma la seen diine rek mais seen bakkan naru ko woon a fekke mu ne leen génn leen ngeen dem madinatul munawwara dem ci seeni mbokk ci waa lamsaar ndax kat buur yàlla defal na leen ay mbokk foo fële ak daluwaay boo xam ne di ngeen fa nekk en léegi foofu la ñemoon ñu war a gis ana ñan ñoo njëkk a moom lañu imaam ibn isxaaq rahimahullahu taala di wax ne fa xaraju arsalan wa fa xaraju arsalan mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxee loolu ñu daal génn ñoom def ay kuréeli kuréel ay mbooloo wi mbooloo di dem jóge seen dëkk di dem Yasrib imaam al Buxaari moom dafa solo jële ci al Baraa ibn Aazib radiyallahu anhu wa ardaa muy xadis boo xamante ne nii mu ngi ci kitaabu manaqibul ansaar baabu maqdami nnabiyi sallallahu alayhi wa sallama wa asxaabihi almadina moom imaam al buxaari raximahullah mu ngi ko ënd ci bunt bi nga xam ne ci kitaabu manaqibul ansaar jaloole jaloo rey lansaar yi mu ne lii buntu la boo xam ne buy wax ci dégmalu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ay saxaabaam dégmal si ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu jële moom imaam al buxaari jële ci al bara ibn aazibin nekkoon saxaaba radiyallahu taala anhu wa kaana min al ansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum moom seydna albara mu ne awwalu man qadima aleyna mus'ab ibn umayr wa ibn ummi maktum thumma qadima aleyna ammaar ibn yaasir wa bilaal radiyallahu anhum moom albara ibn euh, ibn aazib bokkul ak albara ibn maaruur liñ gisoon te moom dafa génn àddina euh, bokk ci ñu njëkk génn àddina foofale moom albara ibn maruur abaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi gàddaay si un mois kii moo gën a nekk gone albara ibn azib radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne euh, ki njëkk a dégmal si jëm ci ñun ñëw madinatul munawwara ñëw foofu ala saakinihi afdalu salaatu wasalaam mus'ab ibn umayr mu ne mooy seydina mus'ab ibnu umayr mus'abul xayr mu ne mus'ab ibnu umayr radiyallahu anhu mooy ci njëkk a ñëw madinatul munawwara gàddaay si xam nga gisoon nañ njëkkoon dafaa dem mais boobu nekkuloon pour gàddaay boobu mission la fa doon dox te mooy ba deuxième jaayante aqabatu mina yooyu wala premier bi selon kiy wax moom Seydina Mus'ab ci la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni mu dem fa moom ak al euh, Euh, Asad ibn Zurara ci ñoom ñaar ñooy njëkk julli àjjuma foofale ci jamono jooju noonu am na ci benn riwaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba fa newee di dox mission bopp da ko yónnee ndaw ngir mu ne ko na leen jiite àjjuma am ci yeneen riwaay comme ni ñu ko gise woon riwaaya Ka'b ibn Malik bi bi nga xam ne moom la doomam doon wax ci riwaaya imaam ibn Ishaq bi nga xam ne Mus'ab ibn Ka'b euh, moom moo ko jële ci baayam mu ne këne ki njëkk ci ñu njëkk julli àjjuma mooy dajale ñu julli àjjuma mooy euh, Abu Umaama As'ad ibn Zurara radiyallahu ta'ala loolu léegi nga ne loolu nan la mën nekk ñu ne ñoom ñaar ñoo doon ànd Seydina Mus'ab bi mu fa njëkkee dem kër Abu As'ad Abu Umaama As'ad ibn Zuraara radiyallahu ta'ala anhu fala doon ne ñoom ñoo doon ànd gisoon nañ que ñoo àndoon demoon fële ca waa waa Bani Abdil Ashhal ba Seydina Usayd ibn Hudayr waaye na ko noonu Sa'd ibn Mu'aaz radiyallahu anhuma daal dugg ci l'islam waa Bani Abdil Ashhal ñoom rëbb daal di dugg ci l'islam kon ñoo doon ànd léegi da naan ndigal li Seydina Musab la koy nent bi alayhi salaatu wasallam jox Seydina Asad daal di taxawe mbir mi dajale ansaar yi ndax moo leen xam dajale leen bañ ko defee Seydina Musab daal di leen jiite ñoom ñu nekk nga xam ne bu ko defee lansaar yi ne moo ñu njëkk a dajale ndax moo ñu woo boole ñu noonu lañ koy boolee wallahu taala alam kon Seydina al Bara radiyallahu anhu mu ne kon awwalu qadima alayna Musab ibn moom gisoon nañu tarjumaam mooy ki njëkk a gàddaay Allahu akbar Mus'abul Xayr mu ne ginnaaw moom mu ne wabnu ummi Maktum di Abdallah ibn ummi Maktum insha allah def tarjumaam léegi ak Abdallah ibn ummi Maktum mu ne summa ginnaaw gi qadima alaynaa mu daal di ñëw dégmal si Ammaar ibn Yaasir di Ammaar di doomi Yaasir radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne wa bilaalun ammaar ak bilaal daal di aks radiyallahu taala anhum wa ardaahum kon loolu la kan wax saxix imaamul buxaari rahimahullah loolu la imaam al buxaari wax que ni ki njëkk a ñëw mooy seydna mus'ab ibn umayr ak abdullah ibn ummi maktum jële ko ci kan albara ibn azibin radiallahu taala anhu wa arda ci riwaaya bi ci tegu bi ci imam ibn uh, al buxaari rahimahullah teg automatiquement ginnaaw bii ndax bii moom la ubbee bunt biñ la wax sànq riwaaya bi ci tegu automatiquement imam al buxaari daal di ciy teg leneen muy ba léegi riwaaya boo xam ne ci uh, mu ngi jaar tamit ci même kii bi mu ngi jóge ci abu isxaaq as bi Euh, taabi'i bu mag boo bële nekkoon sëriñu ñoom Shu'bat ibn al-Hajjaj te ñu newoon fële ca Basra ak Irak ak noonu kon mu ne euh, moom Abu Ishaq as-Sabi'i imaam al-Bukhari wax ci riwaaya bi ci tegu mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar muy Muhammad ibn Bashar bokk ci sëriñu boroom xam-xamu xadiis yoo yële boroom téere yoo yële muy boroom téere xadiis yooyu muy Muhammad ibn moom lañ gënoon a xam ci Bundaar voilà mooy Muhammad ibn Bashar Bundaar moom mu ne xaddasanaa nettali nañu Gundar Gundar moo doon Muhammad ibn Jaafar Muhammad moom lañ doon wax Gundar Muhammad ibn moom lañ doon wax lan Bundaar léegi kon Muhammad ibn Bashar moom mooy sëriñu imaam al-Buxaari mu ne xaddatanaa nettali nañu Muhammad ibn Bashaar di Muhammad ibn Bashaar te mooy kan moom mooy Bundaar mu ne moom qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Gundar di Gundar di Muhammad ibn Jaafar di Muhammad di doomi Jaafar euh, ku njëkk ki kii mooy sëriñam mooy Muhammad ibn Bashaar Muhammad ibn Jaafar moom mooy euh, sëriñam di Bundaar ak Gundar mu ne moom Gundar mu ne fii waxul Muhammad ibn Ja'far dane haddathana mooy Muhammad ibn Bashar qaala haddathana Gundarun di Gundar di Muhammad ibn Ja'far qaala nee na haddathana Shu'ba ndax ñoom mi euh, euh, yaayam euh, Shu'ba moo dencoon yaayam moom bàyyi Shu'ba ibn al-Hajjaj Eh, kii la ci moom mooy baayu jiit li la moom mii di Muhammad ibn Jaafar bi Xundar mu ne haddathana nettali na Shu'batu di Shu'ba ibn al-Hajjaj amirul mu'minina fil hadith moom Seydina Shu'ba mu ne an an Abi Ishaq jële ko ci Abi Ishaq te mooy as-Sabi'i Abu Ishaq as-Sabi'i eh, eh, nekkoon taabi'i bu mag boobu moom rahimahullah bokkoon ci troisième tabaqaat yi selon yoo xam ne noonu la imaam al-Hafiz ibn Hajar daal di tege tabaqaat yi muy imaam Abu Ishaq as-Sabi'i mu ne moom qaala mu ne Abu Ishaq rahimahullah sami'tu dégg naa al-Bara Azib dégg naa al mi nga xam ne mooy doomi Azib Azib nag kii la saxaaba la woona radiyallahu anhuma dinañ ñëw ci nettali hijra bi bu Seydina bu bu yonent bi alayhi salaatu nettali boo xam ne riwaay boo xam ne ci albara bii la jóge euh, insha allah boobu dina fa tuddaale baayam saxaaba la woon muy moo tax dañ naan kon radiyallahu anhuma loolu moo tax imaam euh, euh, al Buxaari fii mu ne sa moom ci Abu Isxaaq as-Sabi'i mu ne rahimahullah sami'tu dégg na al Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma yàlla na buur yàlla daal di leen gërëm ñoom ñaar muy al Baraa ak Aazib di baayam bokkoon ci la Ansaar lan la albara ibn azib mu ne annahu qaal nee na awalu man qadima alayna mus'ab ibn umayr wa ibn ummi maktum wa kaanu yuqri'una an-naas mu ne moom ba léegi di ñu wax bi yonent bi alayhi salaatu joxe ndigal ñu gàddaay ana kan ñan ñoo njëkk jóg dem mu ne moom albara ibn azib radiyallahu anhu maa ki njëkk dégmal ci fii Yasrib ñëw ci ñun mooy Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne wabnu ummi Maktum ak Abdullah ibnu ummi Maktum mu ne lan lañ fa doon def buñ agsee est ce que dañoo ñëw gàddaay si rek toog di xool déedéet wa kaanu yuqri'una dañoo ñëwoon bi ñu ñëwee gàddaay si ñu commencé di jàngal nit ñi alxuraan gi nga xam ne moom lañ jàngee ci seen sang di sang di alayhi salaatu wassalaam mu ne ginnaaw gi yi faqadima mu daldi ñëw nag bilaalun bilaal wa saadun di saad ibn abi waqaas radiyallahu taala anhu contrairement ak li nga xam ne moom la yenn ci boroom siiray kii ne moom saad dafa yéex a kii euh, gàddaay si mais déedéet ak tamit abdullah ibn ummi maktum ndax ñëw na ci euh, imaam ibn saad euh, bu ma juumul ci riwaaya imaam al-Waaqidi la rahmatullah alayhi këne Abdullah ibn Ummi Maktum moom mu ngi gàddaay si ginnaaw Badar tuuti déedéet loolu loolu noonu mooy ne loolu dëgërul li dëgër mooy lii nga xam ne moom la imaamul Buxaari solo ta al ibn Azib radiyallahu moo ne ñi njëkk a agsi ci ñun mooy Mus'ab ibn Umayr ak Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne kon ñooñ ñu njëkk a mu ne kon biñ ñëwee dañ doon lan jàngal alxuraan nee na fa qadima Bilal après Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu taala anhu wa arda daal di agsi moom it daal di gàddaay si ànd ak ak wa Saad ak Saad ibn Abi Waqqas euh, radiyallahu taala anhu wa arda waaye ak kan mu ne des na keneen mu ne wa Ammaar ibn Yaasir ak Seydina Ammaar radiyallahu li ci des incha allah dinañ ci gën ñëw léegi loolu la imaam ibn Isxaaq la imaam al Buxaari rahimahullah daal di solo këne kon ki njëkk jóge Makkatal Mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman mooy kan mooy Seydina Mus'ab ibnu umayr musabul xayr loolu la wax waaye imaam ibnu isxaaq moom waxul lool imaam muhammad ibnu isxaaq moom moom moom leneen la wax moom dane ki njëkka kii nga xam ne moo njëkk ñëw gàddaay jóge màkkatal mukarrama zaadaha tashrifan wa takriman du kan du du du du du du ibn Umayr waaye ki mu doon mooy kan mu ne Abu Salama moom Muhammad ibn Isaaq moo tax mu ne fa kaana awwala man haajara ila al-Madina min ashaabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min Qurayshin min bani Maxzum Abu Salama ibnu Abdil Asad ibn Hilaal ibn Abdillah ibn amr ibn maxzum wasmuhu abdullah eh, imaam ibn isxaaq rahimahullah moom kon dañuy gis ñaari version yu imaam al buxaari yi ram la wax rahimahullah ci njëkk si mooy mus'ab ibn umayr ak Seydina Abdullah ibn Ummi Maktum te loolu la riwaaya loolu la indi ci Sahih eh, imaam Ibn Isxaaq nag mu ne fa kaana te nekk na awwala man haaya ki njëkk gàddaay si ilal Madina dem Madinatul Munawwara ba Yonent bi alayhi salaatu salaam joxe ndigal li min asxaabi rasuulillah ci saxaabaay Yonent alayhi salaatu wa radiyallahu anhu te bokk ci muhaajiruuna yi ci Quraysh mu ne ñooñ te kooku noonu min bani maxzum dafa bokk ci bani maxzum di tribu ñoom almalonu abu jahlin alayhi laanatullah mu ne kooku nag ki ci njëkk mooy kan ki njëkk a dem mu ne abu salama mooy abu salama di doomi abdil asad euh, di abdullah ibn abdil asad almaxzumi di abu salama nekkoon boroom kër bu njëkk bu yaay ummu salama moom gisoon nañ tarjumaam ca ba nga xam ne ca lañ jóge Habasha dégg loola li njëkkoon a ñëw moom bañ gisee Abdul Uthman ibn Maz'un gisoon nañ ko moom nii kon mu ne moom moo njëkk moom imaam Ibn Isxaaq mu ne rahimahullah mu wax keroog mu mu mu mu leeral nag kañ la fa dem mu ne wa kaana euh, mu ne moom haajara ilal madinati dafa gàddaay dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam qabla bay'ati ashaabil aqaba bi sana mu ne moom nag di umu abu salama moom gàddaayam dafa teel ndax mu ngi gàddaay dem foofu di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi nga xamante ni nii avant Aqaba moom dafa ga teel a gàddaay avant yonent bi aleyhi di jaayanteeg Aqaba bu mujj bi ñooñu di jaayanteeg ñoom un avant loolu ci la gàddaay moom Abu Salama dem fan Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam eh nga ni mais attendez affaire yi affaire yi xaar leen ndax mbir yi day commencer di lënt sama bopp bi kat ndax Abu Salama radiyallahu anhu moom da ne woon ca nga demoon Éthiopie ca la ñu ne waaw mi ñibbisi waa toon na ba mu ñibbisee mu dugg ci yoonu kan boo fàttale ko ci protection wu euh, nijaayam di Abu Taalib bi magu yaayam waaw ñu ne la waaw nga ne mais léegi ngeen ni daa gàddaaya ñu ne la waaw où est problème dafa gàddaayat mooy ne moom ba fa desee Abu Taalib entre temps génn na àddina moo ko doon protéger wa baa Banu Maxsum ñëw na ko o oh, Abu Taalib nag yow daal jaaxal nga ñu sa doomu mbokk bii di Muhammad alayhi salaatu wassalaam nga protéger ko fexe nga yow ba ñun mënaluñ ko dara ndax sa protection mais léegi loolu comprendre mais mais loo joteeg suñu doomu mbokk bi nga xam ne ci ñun la bokk waa Banu Maxsum di Abu Salama mi ibn abdil asad al maxzumi nga abu taalib nag yaa ngi génn say di dugg feneen abu taalib ne leen faites attention ndax yaayam sama sœur la ba yéen bu dee yéenay waa baayam euh, man mii ba yaayam moom mais sama sœur la da ngeen a fàtte lool yaayam bint abdul muttalib la te man ibn abdul muttalib laa ñaan ma ngeen may wax lan léegi benn affaire moo am mooy ne man ni may protéger sama doomu mbokk bii di Muhammad alayhi salaam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib noonu laay protéger sama doomu mbokk bii di Atika bi doomi di sama sœur Atika bint Abdul na ngeen di bi dafa génn àddina entre temps bi mu génnee àddina nag waa Makka surtout waa Banu Maxsum dañoo intensifier mbugal yi ndax kenn yiratu ko ko doon yir génn na Abu Taalib newatu fi moo tax moom ñu sonaloon ko foofu looloo tax moom moom moo tax imaam Ibn Isaaq ne moom dafa gàddaay jëm ci qabla bay'ati ashaabil aqaba bi sana wa kaana qadima ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min ardil habasha falamma aadathu qurayshun wa balaghahu islaama man aslama min al ansaar xaraja ila al madinati muhaajiran moom imaam ibn Isxaaq mu ne loolu laa lay nettali mooy ne pour mu bañ a nekk lënt lënt sa bopp mooy ne moom Abu Salama bi ibn Abdul eh, ibn Abdul Asad al-Makhzumi moom dafa gàddaay avant bay'atul aqaba thaniya un an avant mu ne te moom dafa jóge woon Éthiopie mooy booba bañ déggee euh, ba ñuy wax xissa bu baatil boobu bu neen boobu alxaraaniqul olaa yooyu te loolu dëgg mooy neen jalaalul jalaalatul quraan màggu alxuraan taxoon yéeféer yi daal di woon sujjóot ñoom ñu foog ne loolu tax na kon ñoom tuub nañ ndax abu ohayhaat ñoom al-Walid ibn al-Mughira ñaari sangooy moom buñ sujootee mooy Quraysh moom ñépp léegi jullit la ñu dem fekk ne demewul noonu ñu leen di bundu xataal moom manatu la dem ñenn ñi dellu moom mu dem ci protection Abu Talib ñu la waxoon mu ne kon fa lamma aadatu bi Abu Talib ne génnee àddina fa lamma aadatu Quraysh waa Quraysh nag bi ñu ko loree lor yu metti wa balagahu islaamu man aslama min al ansaar mu daal di koy jote comme information que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ñu mu dajeel ñu bokk ci waa Yasrib ñoo xam ne jot nañ koo tuub fàttale ko ñaata la ñoo waawun la dal aqbatil ula wa ba'du yabun wa ba'da dha wa ba'du dhaka non waawun la dal aqbatil ula wa ba'du yabun wa ba'da dhalika wa ba'dahu ja'ahu wala wa ba'dahu ja'ahu sintaani bil jalami mu ne waawun la dal aqabatil ula aqaba bu njëkk wa mooy te loolu imaam ibn Sa'd jàppewu ko boolewu ko ci lim tudde bayantul aqabal ula ka thaniya mooy bu njëkk boobu mu ne waawun siis lañu la dal aqabatil ula siis lañu woon ci jëkk ba yonent bi alayhi salaatu jëkkoon a dajeek ñoom moom nag boobu noonu la dégg ba mu déggee ne yonent ñooñ bañ ko dégg lan lañ wax ñun suñuy mbokk Yasrib dañoo nekk ñoo xam ne dañoo opposé wu ak noonoo moo nekk seen diggante aw ak Yasrib ak ak ak Xasraj bu yàlla defee dëppale seen kàddu jaare la ko ci yow amul ku lay gën a ñoom nag ba ñu déggee ba moom Abu Salama léegi ñu ne dañuy dellu ngir convaincre leen Abu Salama nag boobu la dégg ba mu déggee information boobu ci saase mu dem ndax Éthiopie Éthiopie ñun am ñoom ba ñuy dem amuñu woon koo xam ne ay julli lañ mais fii am nañ ñoo xam ne ñoom ay julli lañ ñu dëkk benn dëkk ba pare dem ne dañuy convaincre mu yëg loolu mu génn moom Abu Salama radiyallahu anhu jóge Makka ndax kat c'est insupportable ak guddeeg bëccëg nekk lan tor tortionnaire Quraysh di ko teg ay xeeti mbugal mu daal di ba mu leen déggee mu daal di dem kon moo tax mu ne fa moom ci la génne fa lamaadatu Qurayshun wa balaghahu islaamu man aslama min al ansaar xaraja ila al madinati muhaajiran ci la génne dem Madina dem gàddaay wa akbar léegi imaam Ibn Ishaq euh, waxam jooju imaam at-Tabari laa daal dina koy euh, solo ci taarixam euh, léegi nga ne mam ne euh, mbir mi yéeme na de léegi affaire bi moom nan lañ koy boole ndax kat imaam ibn Sa'd mii da ne ki njëkk génn mooy Abu Salama te yow riwaay bi nga ma njëkk wax mais boobu al ibn Azib radiyallahu anhu moom dane ki njëkk a génn mooy kan mu ki fa njëkk ñëw mooy Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala an Mus'ab al léegi kon loolu nan lañ koy boole imaam al-Hafiz ibn Hajar moom mu ñëw di ñu booleel loolu mooy wax yooyu mu ne faqad jazama muy ñëw di indi wax yi comme wax yi wax nii mu léegi mu wax ñu li ñuy li ñu leen di boolee mooy nañu wax non non na di gël sànq li ma doon Abu Salama xam nga la la dégg mooy bay am bay am yi nga xam ne douze lañu woon bu njëkk ba ndax bu njëkk ba bu njëkk ba six lañu woon li waawun la dal aqbatil ula wa bandu yabun voilà boobu nga xam ne douze lañu boobu la yëg bi mu ko yëgee te ci wax bañ la waxoon ci imaam ibn Isxaaq euh, imaam ibn ci riwaaya bu Hasan boobu euh, kon mooy doon douzième année bi la ci la deuxième aqaba deuxième bi buñ jëlee ci ne aqabaat yi ñett lañ mooy ñett en tout cas deuxième fois bi yonent mi alayhi salaatu salaam dajeeg mbooloo moomu ci wàllum saar bi mu déggee douze yooyu noonu moom ci la dégg na ñoom tuub nañu nekk douze moom mu daal di dem ci la gàddaay ñu gën a gaawe génn moo tax moom la imaam euh, euh, léegi kon moom dafa dem kon un an avant Aqaba bu mujj bi la gàddaay dem Yasrib léegi léegi nga ne ma léegi euh, leer na waa waa waa très bien léegi mais nag ba léegi tontoo ko li nga war a tontu kay mooy naka la ñuy boolee indi ishkaal ngay wax do moo tax loolu tamit ci teggin la mooy doo ñëw ne ah non nag ah non non yii kenn xamu ko quoi xoolal imaamul Buxaari li mu wax li mu solo ne kii mooy kii moo njëkk a ñëw Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu imaam Ibn ñëw ne kii moo njëkk ñëw non non non non yii yii kenn xamul yii quoi non lii c'est contradictoire non. danga naan am naa kat ab lënt-lënt même boo koy laaj boroom xam-xam wala kuy jàngale doo ñëw ne ko lii dafa seen lii nii kenn xamul lan la wala euh, armée mexicaine la dafa jaxasoo kenn xamul déet danga naan ko man de am na loo xam ne yaa cheikh indi ishkaal man de am naa lënt-lënt mu ne la lan la nga ne ko ndax ci histoire hijra tur rasulillah salaatu wassalaam dafa am riwaaya bu ne bi saxaaba yi radiyallahu anhu di dem question bi jëm ci kan moo njëkk agsi Yasrib ci muhaajiruuna yi imaam ibn al Buxaari rahimahullah Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari rahimahullah dafa soloo ne ci riwaaya Seydina euh, al Bara radiyallahu anhu këne Seydina Mus'ab moo njëkk ñëw imaam ibn Isaaq moom ne Seydina Abu Salama moo njëkk ñëw léegi lënt-lënt boobu naka lañu koy yëkkatee noonu lañuy ñuy laajee noonu la ñuy laajee mais loo ñëw waaye c'est contradictoire en sëriñ man daal lii man comprendre tuma ci dara déedéet léegi nga ne ma waa léegi euh, euh, baax na ba nga ma waxee naka la ñuy laaje waaye léegi léegi kon laaj naa la ko dangaa bu léegi yow tontul ana naka la ñuy boolee mbir mi nee la waaw imaam alxaafiz ibnu xajar raximahullah nee na fa yujmau baynahu wa bayna xadiisil bara te lool du imaam ibnu isxaaq rek ko wax de waaye imaam kële e, nu mu tuddati e, muusa ibnu ba tamit loolu la wax moom moom dafa dogu moom e, moo tax imaam ibnu isxaaq ne faqad jazama ibnu uqba bi anna awwala man qadima min man qadima al madina min al muhajirin mutlaqan abu salama ibn abdil asad moo moom it moo moo imaam Muusaa noo ko ba lii imaam ibn Sa'd wax la wax dafa dogu moom ne ci njëkk agsi fële Yasrib Madina ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam di gàddaay si ci muhaajiruuna yi mooy Abu Salama léegi nag euh, euh, imaam ibn Isxaaq imaam ibn ibn euh, al-Haafiz ibn Hajar Ahmad ibn Ali radiyallahu rahmatullahi alayhi mu ñu koy dajalal mu ne fa yujma'u baynahu wa bayna hadiith al-Baraa bi hamli al-awlawiyya fi ahadihimaa ala sifatin xaassa mu ne dinañ leen dajalee amul contradiction de niñ leen di boolee mooy entre waxu imaam ibn Isxaaq ak Muusaa ibn Uqba ak waxu Baraa xadiisu albara ak xadiisu albara ibn azib bi radiyallahu anhu dina Seydina Mus'ab mu ne liñ leen di boolee mooy mooy ne dañuy yem le fait que supposé mooy que ne le fait que imaam Ibn Ishaq ne ki njëkk a ñëw ak moom imaam Muusaa ibn Uqba mooy Abu Salama imaam al këleneem ki njëkk a ñëw ci ñun mooy Seydina Musa mu ne loolu dañ koy yenn këne ku nekk wax nga dë- noonu la li nga wax noonu la mooy kii moo njëkk a ñëw mais njëkk a gi daa am c'est relatif voilà c'est léegi nga ne ko mais c'est-à-dire c'est relatif c'est-à-dire quoi ça c'est mooy loo xamante ni nii daal njëkk a ñëw gi daa am ci luñ koy yenn ku ne moo njëkk a ñëw ku ci nekk ci ah, Mus'ab moo njëkk a ñëw kële moo njëkk a ñëw waaye d'une part daa dafa am lu tax ñu wax lool ñu ne ko waa léegi ba léegi mbir yi eh, insha allah boo ñu ko ginoon a leeral de daasa na la noon santa mu ne kon léegi eh, ni de niñ koy boolee lii la mooy ne këne Abu Salama niñ leen di boolee mooy ne fa yujma'u bayna dhalika wa bayna ma waqa'a huna bi anna aba salama xaraja la li qasdi al iqamati bil madina bal firaran min al mushrikin bi xilaafi mus'ab ibn umayr fa innahu xaraja ilayha lil iqamati biha wa ta'limi man aslama min ahliha bi amri nabi sallallahu alayhi wa sallam fa li kulli awwaliyatin min jiha fa li kulli awlawiyya min jiha mu ne moom imaam al-hafiz ibn hajar ni ñu leen di boolee mooy ne ne Abu Salama radiyallahu moom bi may génn di dem Yasrib demul woon ngir gàddaay moom dafa dégg ni am na douze personnes yoo xam ne jaayante nañu fii ci aqabatu Mina ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam te Yasrib lañ dëkk te dellu nañ te tar mbugal yi fii Makka mënatu ko supporter mu génn moo tax moom dafa génn pas dans le dans le but que damay gàddaay mais naa daw yari màkke yi ëllëg bu ma gisee ne yonent bi alayhi salaatu dem na feneen ak fu man di dem moo xam fu man di dem ma fekk ko foofu mais pour l'instant c'est pour sauver ma peau damay dem ngir daw bugalu ahlu shirki wal wasaniya euh, yi nekk foofu di waa polythéistes yooyu di ñoom Abu Lahab léegi moom looloo tax mu daw kon loolu nga gis ne kon kii bu nee moo njëkk a ñëw kon mooy moo njëkk ñëw léegi nag mais ñëwul woon ngir gàddaay alors que Seydina Mus'ab moom dafa dem ngir gàddaay ndax yonent mi alayhi salaatu salaam a leen jox ndigal moom mu dal di dem génn ngir nekk fa mais di leen jàngal ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni nga xam ne moo leen dugal ne leen dem leen ngeen dem ko niñ ko gisoon bii wees ak début bi jataay bi këni dem leen Yasrib yàlla defal na leen fa foo xam ne en sécurité ngeen di nekk am ngeen fa ay mbokk moom mu génn ngir loolu ngir gàddaay la leen wax yàlla da leen a digal eh, al hij bil hijrati ilayha wal luhuqi bi man aslama aw bi bi bil mu'minina bil ansaari bi ikhwani min ansaari fiiha mooy da leen a jox ndigal ngir ñu dem ci seen mbokk yi gàddaay alors que Abu Salama moom ba muy génn xaaru fi ndigal ak yooyu mbir yee tar mu daal di dem un an avant kon moo tax kon Abu Salama danga naan li sëy naa euh, euh, kii di wax al Bara ibn Azib radiyallahu anhuma mooy ne boobu fekk na Abu Salama nga fa te boobu waaye Yasrib demaataguñ aj googu ñu gisoon ci euh, ànd ak mushrikuuna yi ci riwaaye Ka'b ibn Malik bi biñ gisoon ci jotaay yële ñoom génn gu ñu woon bay daje yonent bi alayhi salaatu ci dernière daje biñ daje moo tax moom bi muy wax naan ki njëkk ñëw boobu mu ngi fekk ne Abu Salama nga fa un def na fa un moo tax boolewu ko ci ndax ñoom après ñoom ba ñu demee jaayante yonent bi alayhi salaatu wasalaam soixante-quinze yooyu ñëw ci lañu toog di xaar seeni mbokk jullit ñëw ñu leen di xaar nag ki njëkk a ñëw jamono jooju mooy Seydina Mus'ab ibn Umayr ak Abdullah ibn ummi maktum radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma noonu lañuy boolee kon ñan ñoo njëkk ñëw kon muy seydina musab ibnu umayr ak seydina abdullah ibnu ummi maktum radiyallahu taala anhu wa ardaah seydina musab gisoon nañ tarjumaan kon keneen ak seydina abu salama ki ñu war a gis kon muy seydna abdullah ibn ummi maktum moom nag mu ngi tuddoon ibn ummi maktum dañoo wuute nag ci turam waa madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dañu ne ñoom dañ koy woowe di ko woowe abdullah ibn qays ibn zaida ibn al asam ibn rawaxa al qurashiyu al aamiri mooy waa madinatul munawwara ala saakini ya afdalu salaatu wassalaam ñoom ni ñu koy woowe di ko tudde mooy abdullah ibn qays moo tax ñoo abdullah ibn ummi maktuum moom ñoom noonu lañ koy woowe alors que euh, waa ahlul iraq nag bi waa Irak ñoom du Abdullah lañ koy woowe ñoom Amr lañ ko tudde Amr lañ koy woowe moo tax ñoom dañ naan Amr duñu Abdullah ibnu ummi Maktum dañ naan Amr ibnu ummi Maktum loolu moo tax boo déggee walla nga gis ci téere xam-xam yi euh, nga dégg ñu naan ab saxaaba boo xam ne ñii ne Amr ibnu ummi Maktum nga gis ci Amr ibnu ummi Maktum xamal ne mooy Abdullah bii ndax waa iraq loolu lañ koy kiiwe ak ñu ànd ak moom ci ñooñu ci loolu alors que waa ahlul madina ga nga xam ne nag fa la ne woon mu jóge dëkk fa euh, euh, moom Makka la dëkkoon waaye bokk ci ñu njëkk gàddaay ñoom abdullah lañ koy woowe ibnu ummi maktum radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag yaayam moo doon aatika bint abdillah moom bokkoon ci waa banu maxzuum moom nag abdullah ibn ummi maktum dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi njëkk dugg ci lislaam comme ni nga xamante ne nii noonu la ko saar boo bële di wane moom mi li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy eh, digle ni gis nañ ne suuratu abasa moom mii la doon wax moo tax yonent bi aleyhi salaatu bu ko musoon a gis muy ñëw danaan ko marhaban bi man atabani fiihi rabbi mu naan ko maa ngi lay tatangal bienvenue aksil ci jàmm yow mi nga xam ne ci yow la ma sama borom yedde mooy ci suuratul suuratu abasa wa tawalla ba nga xam ne ci la ne woon te loolu gisoon nañ ko ci euh, xadiisu yaa Aïcha radiyallahu taala ak yeneeni saxaaba yoo xam ne ci xadiis yoo xam ne yu wér lañu këne moom Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu anhu dafa ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme que dafa ne woon silmaxa di waxtaan ak lenn ci kilifaay Quraysh yi ñoom euh, al-Walid mughira ak ñooñu ba mu jàpp ne naan leen ndax gisu ngeen li ma leen proposer li ma leen indi lislaam du lu baax ñu naan ko ah kay gisuñu lu dul lu baax la moom nag muy profitoo ci loolu moom alayhi salaatu wassalaam ndax Quraysh lu tout le lañ lay déglu buñ la dégloo ba naan la li nga indi lu baax la mooy peut yàlla ubbi na bunt ngir ñu dugg ci lislaam muy profitoo ci loolu Abdullah ibn Ummi Maktum ñëw wa kaana mu riwaaya bi ne wa kaana ama dariran dafa nekkoon koo xam ne moom doonul woon gis ay bëtam dafa muur mooy silmaxa la woon mu ñëw naan yonent mi alayhi xamal ma ci la ma ci lii la sa boroom xamal yonent mi alayhi salaatu daldi koy wan ginnaaw wëlbatiku di wax ak ñële ndax jàpp na ne ñii bu ma leen amee Quraysh yépp tuub alors que dugg na ci lislaam ba pare waaye ginnaaw loolu suñu boroom daldi wàcce début saar boobu di abasa wa tawalla an jaa'ahu al-a'maa wa maa yudrika la'allahu yazakkaa aw yazakkaru fatanfa'u dhikraa mu ne moom si eh, eh, borom bi subhaanahu wa ne abasa wane na ginnaaw abasa mooy ñëkkal na kanamam watawallaa mu daldi wane mu mu daldi wane ginnaaw kan moo def loolu waxu ko muy alayhi salaatu wassalaam waaye ci teggini neewu ko abasta wa tawallayta an jaa'aka al-a'maa déedéel waxul lool de mu ne abasa abasa wa moom di ñëkkal na kanamam ana kan moo ko def mooy rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa mu wone ginnaaw kañ la def lool mu ne an jaa'ahu al-a'maa ba nga xamante ne nii ca la ko silmaxa ba dikkal mu ne wamaa yudrika te yëguloo te xamoo kat ne amaana la àllahoo kene waa jooju kat di ama boobu di silmaxa boobu di kondoon la laaj naan la allim nii mimma allamaka rabbuk rabbuk naan ko xamal ma li nga xam ne moom ci lii la sa boroom xamal muy alxuraan ak diineem moom xamoo ne allaa yazakka këne lam la doon laaj ngir nga xamal ko moom loolu dina ci jóge fóotu bopp fóot boppam ci ay bàkkaar ak ay taq-taq ak tilim tilim kon moom xamoo woon loolu aw walla boog walla yadhakkaru mu daal di fàttale ko bu ko defee ci waaraate gi nga xam ne moom la ñëw di la laaj ba boo ko waaree fa tanfa'uhu mu daal di koy jariña di sa fàttali googu amma kantaan ak waa ji nga xamante ne nii amma man istaghna waa ji nga xam ne nag moom boroom alal la moom dafa woomle fa anta lahu tasaddaa di boroom daraja di waa Quraysh ñoo ñële nga xam ne far yu mag yoo yële nag kookale moom ca ñoom ña nga doon waxal foog ne dinañu tuub fa anta lahu tasaddaa nga dégmal ko di ko dégg wa ma alayka allaa yazakka te nag buur yàlla tegu la moom ak génnam ci bàkkaaram yu mag yi di bokkaale borom bi subhaanahu wa loolu nekkul sa kaw bàkkaar gi mu nekke bañ a gëm yooyu yow yàlla lim la digaloon mooy nga jottali jottali nga kanta kuffaaru Quraysh nii mooy ne lool def nga ko bu doon sax ñoo xam ne jottalee goo ci ñoom ñu ne waaw waaye ñii ci guddeeg bëccëg ci nga dëkk di leen woo faale wuñ la kon nag wa ma alayka alla yazakka te yàlla gàllul sa loos tegu la allah ya zakka waaji bu bañee tuub wala mu bañ a génn fóotu ci ay bàkkaaram moom ko kaafir bu mag bi loolu yàlla tegu la ko de wa amma man jaaka yas'a mu ne tàntaan ak ki nga xamante ne nii moom ñëw na yas'a ñëw tànkam di silmaxa dox ak tànkam jóge fële fay bàyyi yitteem bàyyi yépp ñëw dina laaj wa huwa ba muy ñëw kat dara indiwu ko lu dul ne moom yaxsha daa nekk aji koo xamante ne ku ragal boromam la subhaanahu wa taala looloo ragaluk yàlla moo ko puuse mu jóge bàyyee yitteem jóge fa mu jóge ñëw ba fii nii ci xoraj fay nii kaaba gi zaada allahu tashrifan wa takrima di wax ak yow kooku dara yëngalu ko dara yëkkatikow lu dul ak ragalu yàlla moo tax mu ne wa huwa ta moom mala de xaalam nekk yaxsha ragal yàlla fa anta yow anhu moom ci moom talaha nga di koy wan ginnaaw mu ne ko woon nag kallaa déedéet lii de bu ko defati ndax alxuraan ji kat innaha tadhkira moom de fàttali la te kii defu ñëw bëgg nga fàttali ko ko moo tax ma ne la aw yadhakkaru fa tanfa'u dhikra loolu aaya yooyu moom ci moom mi di Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu taala anhu wa ardaa ci moom la wàccoon foofale ca makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima bokk ci li nga xamante ne nii day wane ne moom bokk na ci njëkk a dugg ci assaabiquuna al awwalin min al muhaajiriin ci ñi nga xamante ne nii foofale ca makka lañ newoon bokk ci ñu njëkk gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam dugg ci lislaam bi moom sayyidina abdullah ibn ummi maktum radiyallahu taala anhu wa arda kon nag gis nañ ne moom kon ibnu ummi maktum radiyallahu anhu bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam tamit kon joxe ndigal ne gàddaayi leen ginnaaw aqaba asaaniya wala saalisa bu mujj bi ne leen yàlla defal na leen Yasrib Madina seeni mbokk yu fa nekk dem leen ah, Seydina Mus'ab ibn Umayr wax nañu ko Seydina al Bara ibn Azib radiyallahu anhu nee na ci xadiis boobu nekk ci imaam al Buxaari te ñu tuddoon ko këne moom mooy ki nga xam ne ak Seydina Mus'ab moo njëkk ñëw ak Abdullah ibn Ummi Maktum te bi ñëwee dafa nekkoon ak boroom xam-xam comme saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo ñépp waaye bokk moom nii ci ñi ci ràññeeku moo tax ñoom ba ñëwee ne ci riwaayu imaam al Buxaari bi wa kaanu yuqri aana yuqri aani naas alqur'aana loolu yuqri aani dañ ñoo nekkoon doon jàngal nit ñi lan alxuraan lañ doon jàngal nit ñi muy alxuraan ji nga xam ne moom lañu jële ci sang bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu agsee moom lañ doon jàngale foofule madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di gàddaay si moom abdullah wala amr ibn ummi loo ci wax mais abdullah bi moo gën a siiw te comme que waa madina fa la newoon te ahlu makkata ahlu makkata adra bi waa Màkka ñoo gin a xam seeni xori dëkk mooy liñ naan loo xam se dam lan Demba la ñuy wax wala Mademba loo gën a xam Sàmba lan noonu la de loo xam Demba Masamba wala Mademba fàtte naa expression ba de gin laa xam Demba mooy loo gën a xam Sàmba Masamba wala Mademba en tout cas xam ngeen li may loolu leer na mooy daal loo gën a xam mooy nit ki doo ko wala euh, sénégalais bi. man manumaa nekk Australie masumaa dem Sénégal xooluma ko fenn jéewuma ci ba pare bëgg ko gin ne ko man yow gis nga Koumpentoum gée nga dëkk maalo ko gën a xam loolu waaye lii nag bokkul ak loolu ndax li ay borom xam-xam lañ yoo xam ne te comme ko dañ doon wër tamit mooy toogu ñoon fenn mooy ne waa mais waa ahlul Madina ñoom loolu la ñu wax que ni Abdullah la tudd waaye waa ahlul Iraq te seen wax c'est fonde tamit du loo xam ne dañ naan mook waaye Australie di non mooy ne ndax ñoom luñ doon tukki ay boroom xam-xam lañ yoo xam ne li ñuy wax day am ñu ko teg mais abdullah bi mooy li gën siiw muy kon moom abdullah ibn ummi maktum bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gàddaay see daf ko boole ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëkkati shi'aarul islaam muy symbole lislaam muy bokk ci muy nodd nga xam ne symbole bu mag dëkk boo dégg baax na ba yonent bi alayhi salaatu salaam bu doon xare ji bala moo song benn dëkk bu déggee ñu fay nodd day xaar ba heure julli bu déggee ñuy nodd mu dëpp xam ne fii ay jullit lañu bu fa déggul nag mu daal di leen song kon loolu dañuy muy symbole bu mag boobu yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy boole ci ñi nga xam ni ñoo doon ay noddukatam euh, moom nii ak Seydina Bilal siiw na Seydina Bilal moo ci gën a siiw mais Abdullah ibn Ummi Maktum ak Saad al Quradi tamit moom noddukatam la woon ak Seydina Abu Mahdura mi ne woon Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa gis nañ ne li gën a dëgër mooy ne moom dafa bokk ci njëkk gàddaay mook Seydina Musab ñooy ñooy njëkk agsi contrairement ak li say euh, Imam Ibn Saad moom ne affaire moom après Badar la ki la la gàndaay si loolu lii moo ko gën a dëgër fuuf fuuf fuuf fuuf euh, te yonent bi aleyhi salatu wasalaam bi mu a madinatul munawwara tamit ala saakini afdalu wasalaam bari na lu mu ko fa doon bàyyi muy assurer intérim bu demoon ay guerre yenn guerre yi moom Abdullah ibn Ummi Maktum da ko fa doon bàyyi la ci euh, Madina mu nekk yi nga xam ne mooy ne intérim moom bu ko wax xam nañ luy intérim ñu nee président bu fi jógewul président Sénat wala assemblée nationale moo koy jiitu moo koy topp mooy mooy moom kooku xam nañ li muy def moom mii moo fa doon toogal yonent bi alayhi salaatu wasallam fa la ko doon bàyyi nga xam ne mooy jiite mooy liy doxal dëkk bi moom ci loxoom lay ne ginnaaw bi bi doon dem yenn ci xeexam yi moom alayhi salaatu wassalaam ah, naka noonu eh, bokk na tamit ci ñi nga xamante ne nii moom Abdullah ibn Ummi Maktum ci li nga xamante ne tamit ràññeekoon na mooy ak jaamu yàllaam gu màgg malgré li nga xam ne moom mooy selmaxa gi ne wax xam nga eh, àddina bi léegi ñoom dañu jàpp ne en tout cas surtout léegi am na pays yi comme pays occidentaux yi commencé nañ ñoom bu yàgg li ci yeewu mais boo gisee ba léegi mais surtout pays euh, suñu dëkk yéeg yooyu mooy ñoom handicap handicap ñoom problème la mooy ne handicap ab wàññeeku ñoom dëgg la daa am lu wàññeeku ci nit ki mais ñoom ñoom li nga li nga manqué lañ lay xoole alors que l'islam du loolu l'islam xamul mooy ne moom jullit ñi bu yàlla buy wax yonent ma ne saab saab buy wax ay jullit la ñuy wax amul ay kii daa am lu mu manqué déedéet moo tax xoola nodd te nodd dangaa war a xam lan mais heure yi te heure yi temps yooyu amul montre azan basique amul woon toog ñu heure li la wax ne nga dégg muy nodd nga xam ne heure bi déedéet moo tax Abdullah ibn uh, uh, uh, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mooy bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane Bilaal day nodd ci guddi inna Bilaalan yu'adhinu bi layl fakulu washrabu hatta yunaadi ibnu ummi Maktum ne leen Bilaal de day nodd loolu imaam al Buxaari imaam Muslim daal nañ koy solo muttafaqun alayhi la naka noonu imaam Ahmad ibn Hanbal euh, nako noonu ay imaam ibn Sa'd yooyu solo nañu xadiis boobu mu ne moom Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab mu ne yonent bi Bilaal day nodd ci guddi mooy pour fajar avant fajar giy jot di ne yéen ñiy woor xëdd leen lekk leen ngeen naan ba ni Abdullah di ibnu Ummi Maktum di daal di nodde moom Abdullah ibn Umar mu ne wa kaana dafa nekkoon silmaxa boo xam ne laa yunaadi du noddu xatta yuqaala lahu ba niñ koy wax asbaxta asbaxta naan ko mooy da xam nga fajara ngi jot si fajara ngi jot si mais xam nga lislaam moom bu ñëwoon danaan la non pour bañ cee nekk di sonn ku koy ba pare mooy ne boo ko joxee affaire bi il faut am ku koy guider ci yenn yi mais nañ ko jox keneen koo xam ne moom dina mën a xool horizon bi di kii l'islam xamul lool ndax ñépp la boole moo tax loo xam ne yow xoolal li li lëkkaloo ci loolu ci nodd moo tax nodd yonent bi alayhi salaatu salaam ne euh, euh, euh, al imaamu daamin wal mu'adhdhinu musta'man imaam garant la imaam garant la loolu moo tax mooy moom mooy garanti julli nit ñi ndax moom ci moom lañ teg mu nekk ci kanam boo demee jax ci xanafiya yi rahmatullah alayhi moo tax ñu naan la eh, eh, imam bi bu bu julleem yàqoo ñi ci tegu seen julli day yàqu même bu dee li waa jumhur wax moo gën a dëgër que ne non non non condition muy ñi muy jiite par exemple xam ñu xam ne yow laata ñuy commencer ñu xam ne imam bi moom jàppul moom wanagu moom daal ci wanag wi la génne te wanag wi kenn manu faa jàpp fee la ñuy jàpp mu génne ci wanag wi ba pare ñëw ne gaa yi taw xaw leen ñu julli ñoom it ñu noppi noonu julli noonu ak ñoom xam nga loolu am na ye eh, eh, yenn ci borom xam-xam yi ne kooku yéeféer la waaye julli saa jàpp kooku ndax day fooy diine ji même bu dee li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi rahmatullah alayhi moo ni du yéeféer mais nag def na kabira ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane e, laa yaqbalu llahu salaata ahadikum ida ahdas hatta yatawadda buur yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu tojalee lu dul mu jàpp ak laa tuqbalu salaatun bi ghayri tuhuur wala sadaqatun min ghulul buur yàlla du nangu benn julli bu àndul ak laat tawru nangu benn sarax boo xam ne ci wuruj ak toje alalu gaayeeg luubal ci nga léegi mooy waa ji yaa ayyuhal lazina amanu idha qumtum ila salati fasilu wujuhakum buur yàlla ne leen yéen ñi gëm yàlla bu ngeen jógee di julli ji na ngeen bu ngeen bëggee julli ji na ngeen jàpp moom mu ñëw tay ko léegi ci kaw gaa yi gina xam ne waa ji gis moom eh, waa ji jàppul mais comme que ab sëriñ la wala waa la joo xam ne ah xanaa à condition it mu nekk koo xam ne ku kii mu ay naa ndax léeg-léeg dinañ la permettre yoo xam dafa xaraam ci kaw pas yëpp bu dee ne waa ji xam nga ne après yow sa vie lay éliminer euh, mais daal mooy ci ci loo xam ne lu kii nga moo tay ko bàyyi waa ji jiite leen def ngeen lu garaaw léegi mooy yow li mooy ne li al imaamu daamin garant la ci jullit nit ñi moo tax ñu war a xool ilimaan yi ilimaan joo xam ne tari faati xam jubut laxn rek la mooy ay fut rek lay def wala laaliin warula jiite kuy wax wala laaliin warula jiite koo xam ne wala daaliin lay wax kooku kuy wax wala laaliin ni moom la war a jiite surtout bu dee ne moo ko tey mooy ne mën na koo ma mooy ne man na koo euh, mën na koo lan réparer mais de comme que samay maam samay kii nii lañ doon jànge ma ma tay ne lii war a wax wala daaliin manaan wala laaliin en tout cas bàkkaar la te koo sax warula jiite nit ñi loolu benn affaire la ak koo xam ne ak yeneen ak yeneen mooy ne kon moom gaanaa la moo tax nit bu boo julli ci ginnaaw imaam mu juum yow nga juum kon nga waroon imaam bi toog ci deuxième rakka bi yow nga juum jóg automatiquement tisbaar ngeen di julli ñu julli ñaari rakka yow yow commencé nga début imaam bi mu julli ñaari rakka ne allahu akbar pour toog deuxième bi toog di taa yow nga jóg rek jóg taxaw delluwaat loolu garaawul doo sujjóotaat ay baadaat qabla doo ko def ndax la al imaanu daamin imaan imaan bi moo garanti loolu voilà ak yeneen yoo xam ne ci buntu fiq yi gars yi nañ boo fa demee dina gën leer mais am na yoo xam ne ilimaan ji du ko garanti ah déedéet mooy allahu akbar takbiratul ihram loolu imaan du ko garantil kenn ku ko deful mooy ne loolu manuñ ne defoo ko ah waaw kon garaawul imaan bi moom bi muy commencé defoon na ko jeex na ah non non mu ko loolu bokkul yi non non loolu imaam du ko yenu waaye tamit ay ruku ak sujud mooy ne farata yi farata yooyu ay ay takbiratul ihram ruku sujud ak yooyu loolu mooy ne yow boo ko deful loolu imaam du la ko jëlee la ah. yow da koy defaat après soit après nga annu da ngay annuler boobu noonu bu dee mën nga koo def avant imaam bi jóg ci ràkka bi. mooy comme yow rukon bi imaam bi da koo def yow ngay xoole ba defoo ko moo xam bousculade wala sa xel nekkee ne nga jékki rek gis imaam bay sujjóot yow nga nekk mooy rukon nga ba pare yow yëgoo ko soit boo mënee gaaw rukon ànd ak moom fekk ko te du te doo ko te du la nga def ko wala nga topp ko te rukon ba nga annuler ràkk boobu boo paree nga daal bi indi sa rakka boo xam ne mooy remplacer boobu ndax farata boobu moom moom du la ko dindil mooy ponk yi voilà farata yi waajib yi mën na la cee kii mais ponk yi moom du la ko dindil moom loolu du la ko garanti léegi wal muazzinu ci gàttal wal muazzinu mustaman waa ji nga xam ne nag day noddukat la kooku dañu koo lan kooku dañu koo wóolu ndax moom nodd bi muy def ci la koor oo kooru nit ñi ndax baax naam wir naam baaxul mais ci la ci la ajowa ah. si kooru nit ñi ndax ñoom seen koor baax naam baaxul ci loolu la aju imaginer waa ji daal di euh, euh, nodd heure boo xam ne saa yi euh, dog jotagul gaa yi dégg ko rek mais tiwis jot na daal lekk mais ak ko loolu bàkkaar moo ko mooma ah. mais itam bu dee ne di noddu heure yoo xam ne yow xëdd jotagu euh, xëdd weesoogul tax nit ñi xëdduñu àq boobu yaa ko yor ainsi de suite moo tax dañ koy wóolu ilimaan dañ koy wóolu mais xoolal yooyu yépp ma yooyu yépp dugg ci ñu jox ko koo xam ne moom ay bëtam mooy silmaxara mais moo taxit it kii dañ ko doon wax wa kaana ama la yunaadi hatta yuqaal lahu asbahta asbahta ay kitta an tusbih tuutee des fajar gi daal di jot bu ko defee mu daal di jóg balaa moo jóg bay waaj ci mu jot mu daal di noonu léegi euh, moo tax lii day wane suñu yii nii ñu yor marhaban mooy euh, euh, azan basique yooyu baax na mooy ni li nga xam ne moo lay ak yi lay wanal ak calendrier yi lay wan ne heure bi lii la yooyu yëpp sunna la tamit ndax kii kan lañ ko doon lañ ko doon asbaxta asbaxta wa kaana laa yu azinu te bu noddul mooy julli jotagul lii dañ ko daa am nit ku ko doon wax julli jot na léegi loolu bu yàlla defee mu nekk montre boo xam ne dañ ko tamit def ci calcule yu baax yi dix-huit degré dix-huit degré fajar ak kii euh, yooyu baax na mooy ne loolu tamit dañ koy jàng ci xadiis bi léegi kon ñu gis ne kon moom bokkoon ci noddukatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam discrimination bi ay kii lii lañ koy xoole dafa manque lii wëg loolu l'islam toolu lool moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba des ci kaa yoo xam ne loolu li koy kii mooy ne dafa laaj loo xam ne comme guerre euh, comme guerre bu dee guerre loolu dafa laaj lu gën a poussé moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu la euh, Zayd ibn Haritha radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di nettalee moom mu ne euh, euh, di Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu mu ne dafa newoon nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu imaam al Buxaari daal dina koy solo imaam at-Tirmidhi ñoom imaam Ibn Sa'd ñooyu daal dinañ koy solo euh, mu ne mu jaar ci yoonu euh, Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi mu jële ko ci Marwaan ibn Hakam ne ko nettali mooy kan Zayd ibn Thabit mu ne Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaatu wa da ko woo doon ko dicté laa yastawi al-qaa'iduuna minal mu'miniina wal mujaahiduuna fi sabilillah ne mooy aaya yooyu ne ñi nga xamante ne ni ñoo toog seen kër yi demuñu guerre toog ci dëkk bi demuñu ci goy ngëm ñi bu xeex amee ak wal mujaahiduuna ñooñu yemuñu ak ñi nga xam ne dañoo dem ci guerre bi xeex ngir yàlla ci yoonu yàlla ñooñu yemuñu nee na fa jaa ahu ubb ibnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum de abdallah bi daal di koy dikkal nee na fekk wa huwa yu milluhaa alay fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ma koy dicté aaya yooyu qaala nee na moom mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li law astatiicu aljihaada la jaahad wa kaana ama fa anzala allahu taala laahu ala rasulihi wa faxiduhu ala faxidi fa saqulat alaya xatta xiftu an turad faxidi an turad faxidi thumma suriya anhu fa anzala allah ghayru uli darari ghayra baax na ghayru baax na ghayru uli darari moom ah, ah, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu mu ne bi ma yonent mi alayhi salaatu salaam dicté aaya boobu ma koy bind rek ci benn mbagg bu mooy eh, ay der la ko doon bind noonu eh, nee na mu ne léegi Euh, moom Abdullah ibn Umm Maktum ñëw mooy ñi toog ci dëkk bi yemuñoo ñi dem di jihaad mu ñëw na yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow ndaw yàlla li de fekk mu koy dicté Zayd ibn Thabit mu ne ko radiyallahu anhu maa ngi wàcc yàlla ne ne ko man de bu ma mënoon jihaad bu ma mënoon a jihaad def ni ñépp naa ko def moom Zayd ibn Thabit mu ne wa kaana li tax mu wax loolu mooy dafa silmaxa nee na suñu boroom daal di wàcce ci yonent mi alayhi salaatu wasalaam fekk poojam ni ñu tooge woon pooj yonent mi alayhi salaatu wasalaam dafa tegu woon ci pooju Zayd ibn Thabit nee na affaire bi bi wax yu biy wàcc sama tànk bi diis ba ma ne sama sama pooj bi day xar yaxu bi mooy xar ndax ni ci pooj yonent mi alayhi tànkam bi diise woon ndax lan ndax wax yu biy wàcc Allahu ginnaaw gi mu daldi affaire bi dem mu daldi wax xayru ulil darari suñu boroom wàcce boole ci aaya boobu kon laa yastawi al qaa'iduuna min al mu'miniina wal mujaahiduuna fi sabilillah après mu boole ci xayru ulil mooy ba mu des nag ñi nga xam ne dañoo am ngànt ñooñu mooy comme silmaxa dafa am yoo xam ne xeex boo fa nee foo xam ne flèche yi day naaw bal yi di naaw char de combat imagineel bu dee doo gis nooy def wala manoo déplacé wu ndax ndax yow handicapé moteur nga say kiiwul mais kon gars yi dañ lay rey ci saasi moo tax buur yàlla ne ñooñu teggil na leen ko voilà mooy xayru ulul darari ba mu des ñooñu euh, moom nag abdullah ibn ummi maktum radiallahu taala anhu comme li seydna ali ibn abi taalib wax mu ne waa ji dafa am benn kii dafa riwaaye ni dafa am benn waay euh, boo xam ne benn femme benn femme juive boo xam ne da doon saaga yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko wax lu ko neex mais femme boobu moom da doon ànd ak Abdullah ibn Umm Maktum mooy da ko doon da ko doon euh, wommat léeg-léeg di ko wommat ci yenn yi muy dox comme que silmaxala léeg-léeg moo ko doon wommat mais ab juif la woon boo xam ne moom daroon saaga yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax mu ne comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam Abu Dawud rahimahullah daal di solo mu jaar ci Seydina Ali mu ne anna yahudiyatan kaanat tashtumu nabiyya wa taqa'u fii da ko doon saaga di ko wax ju ñaaw di wax ci deru yonent bi aleyhi salaatu salaam lu ko neex mu ne fa xanaxahaa rajulun xatta maatat am benn waaye bu ko yootal benn waaye daal di koy xoj bam dee ndax ba mu ñëwee wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi salaatu salaam dara newu ci mooy mooy ne yi waroon a teg ku rey kenn du ko teg liñ doon saaga yonent mi alayhi salaatu loolu moom la Seydina Ali indi foofu te riwaaya boobu nag riwaaya euh, kii bi imaam ibn euh, nu mu tuddati Yunus ibn Ishaq abi Ishaq bi moom mu jaar ci Abdullah ibn Maqil moom moo gën nga xam ne rijaaluhu ñoom ñoom ñu dëgër lañu ci sanat boobu mooy ne moom boobu dafa ne nazala ibn ummi maktum ala yahudiyatin bil madina kaanat tarfuquhu wa tu'dhihi fi nabi boobu mu daal di wax kooku kan la préciser ne moom mooy benn femme boobu kooku noonu daal di koy rey mooy abdullah ibn ummi maktum bii la woon mu ne bi nga xamante ne ci la ñëw wax ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne abadaha llah qad abtaltu damaha ne kooku ndaw soosu nga rey yal na ko yàlla soril ci yërmandeem soril ko ci géeju yërmandeem kooku neenal naa dereetam abtaltu damaha moom nag seydna abdullah ibn mas'ud bi nga xamante eh, eh, abdullah ibn ummi maktum bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina euh, ci riwaaya kii nu mu tudd euh, jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab anhu moom malgré ne gis nga ne moom moo tax yàlla wàcce woon aaya boobu doon wax ci euh, bi mu wàccee aaya boobu naan ñi yemuñu ñu toog ak ñi jihaat moom moo ñëw ne yonent bi alei saatu salaam nañ ko kii ba yàlla wàcc aaya boobu xayru ulil darari waaye teewul mujj gi moom da doon dem di xeex da doon dem naan nit ñi da doon dem ci guerre yi naan teg leen ma entre les kii entre mooy lignes yi buñ taxawee ci guerre mu naan teg leen ma ci biir entre jullit ñi ak yéeféer yi fi ñuy taxaw ndax te ngeen jox ma drapeau bi ndax man duma gis waaw da doon téye drapeau bi malgré lool sol mbubbu ko am yor jaaseem ay kiiwam taxaw ne mooy yor kii bi après ne moom léegi man nag duma gis bàyyi leen ma fii ma xeex ak lu ma mën a am waaye noonu la doon def léegi moo tax Qadisiya muy xeex boo amoon ci seizième année bi ci jamonoy Seydina Omar ibn al-Khattab nga xam ne Allahu akbar fa la rustum sa waay rustum rustum euh, euh, kii la woon moo nekkoon généralu perse yu mag yi nga xam ne xeex boobu moo doon laa xeex la guerre décisive entre jullit ñi ak perse yi xeex boobu ba ñu ko ñàkkee ci la perse daanu ba tey jii may wax ak yow jullit ñi moom ay Afghanistan Iran Irak yooyu yëpp ñu nangu ko Rustum Rustum moo nekkoon général xeex bu metti na ibn Abi Waqqas jiite woon jullit ñi Rustum jiite perse perse yi moom mi Abdullah ibn Ummi Maktum demoon na fekke guerre boobu euh, yawmul Qadisiyya di xeex bu metti boobu ci jamonoy Seydina Omar nga xam ne fala euh, romains yi daal euh, perse yi daal di jeex ba li seen royaume ba jeex léegi moom xeex bi ñetti jours la def yu metti sax am na ñu ne nag ci quinzième année bi la fa lañu moom mii fekk woon na ko am na ñu ne foofu la génne àddina foofu ci Qadisiya nekkoon ci quinzième wala seizième année bi euh, moom Seydina Abdullah ibn Maktum am na nag ñu ne dellu na fekke na xeex boobu participer na ci mais dafa delluwaat dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye moom di boobu lañ gëj am ci moom nouvelle waaye am na ñu ne moom yawmul qaadisiya ci xeex boobu noonu ak ñooñu àndoon ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas jiite woon leen contre Perse yi Rustum à foofu fa la génn àddina moom radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwah kon léegi ginnaaw biñ gisee ñan ñi njëkk gàddaay sunoo wax yi kon imaam ibn Isxaaq nee nañu abu salama la seydna abu al Buxaari rahimahullah ci riwaaya mi nee nañ Mus'ab ibn Umayr ak Abdullah ibn Ummi Maktum radiyallahu ta'ala waaye gis nañ li nga xam ne noonu la ko imaam alxaafiz ibn xajar rahimahullah daal di boole léegi nag mu des ginnaaw bi ñu xamee ñi njëkk a génn naka la ki muhammad ibn isxaaq rahimahullah ne moo njëkk a génn muy abu salama naka la gàddaaye moom loolu la ñuy gis bii di ñëw après nag ñu jël par kenn kenn ci seenu gàddaay ba ni ñuy agsee ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ilaa madinati tayba